bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatimina wa fatimina sallallahu alaihi wa sallam وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتب قلوب الرحمن كلام يقول بلا من يسجع بها أرهب كلام يقول بلا من alhamdulilah fexe na ak ñoom ñoo ngi gëm leen rek ñu gëm yàlla fexe nii rek fexe mooy nit ki mu gën te nekk ci teew dëkk boo xam ne doo ko fexe yàlla moo bindaan gana ak loxoom ba mu ko bindee ba mu mat na ko yaal mu yaa ñu yaal ba yaa doxam ñoom téeméeri junne mu ne ko aljana mën a la tànni mu tànni mu ne ko mën a tànni mu ne ko lu lay naan mu ne ko sànni tam sama yaay yermande te yermande yàlla ji amul dayo ndax lépp melo waa ji gëm yàlla jana nga xam ne yàlla amul dayo melo ma amul dayo moo tax aljana suñ ko gis amul cage rek mu tànn ba nga xam ne amatu cage mboolem ñi dëkk aljana ñëpp amul kenn ku nekk sa cage ba waaw ñëpp dañu doon rek mu ne ko waxal nag yow aljana mu ne xarab laa mu ne mu ne fexe na képp koo xam ne gëm na yàlla bu ñu ko maa defee ñooñu taxaw ngeen Adama yàllaa ko bind ak loxoom aljana yàllaa ko bind ak loxoom garabu Tuuba ca aljana yàllaa ko jëmbat ak loxoom ñu yàq yàlla seral na leen tax képp koo xam ne foofa ngaa dëkk aljana foo ko taxee rek yàlla ñu ci yàlla boole ana ñoom nag melal na leen juróom yaari melo ne ku ko mel daal yaay ñi nga ne ñooy aljana ah jamono waaye toroxal nañu yàlla ci xalaat ñu ngi ci seen yëpp ñu jëkk ci meloo jëkk mooy ñi nga xam ne dañuy toroxal yàlla ci seen julli de ndax ñooy yooyu julli ya dëgg-dëgg ndax julli soo xam ne am na toroxal yàlla rek julli ñëpp ba def julli yonent na ne aji julli dafay deeyaale boromam kon nag suñ julli ci nga xamul ne ñu teewlu mu de yàlla ñu ngi deeyaale ñu ngi teew ci kanam yàlla tey jii ñu ko fa de toroxlu yàlla nag ci baati jaam bi lay aajo ndax nga xam ne soxoroon foofu toroxlu zahir la jëriñ dal ak xol bi toroxlu yàlla bokkut waaye xol bi toroxlu naa jeexital ci jëriñ jëriñ itam toroxlu yàlla de jëriñ bu yàggee mën naa dugg xol bi toroxlu yàlla de waaye nag toroxlu yàlla ji na mu ci ci mbir mooy teewal yàlla ci sa xol rek cër lu nekk cër lu nekk toroxlu toroxlu lan yi mooy muy jàng alquran toroxlu nopp yi mooy muy déglu li muy jàng toroxlu xol yi mooy mu teew fa kanam magal yàlla ja toroxlu ñaari tànk yi mooy mu taxaw leen di jub dañ ko dëggal toroxlu loxo yi mooy mu fas yaare loxoom teg càmmoñam ci xolam lay joram ca kaw la mel ni jaan taxaw ci kanam ko ndam toroxlu bëri mooy bañ a téen bañ lay jor ak càmmoñ ah loolu moo war cër yi xol bi nag ci teewlu li nga xam ne moom lay jàngale boo ko boo ko defee ba nga tëjee yàlla yàlla ndax ku ca teel ni loolu bi ànd naa araf la xaq xeexana na way gëm de rek ñu gëm yàlla fexe nañ de fexe mooy ñu ci mbugal te nekk ci teewal dakkati boo xam ne doo doo joxe yàlla moo bindaan jama ak loxoom ba mu ko bindee ba na ko yaal mu yaa ñu yaa ba yaa doxal juróom téeméeri mu ne ko ma ne la mu tàlli mu ne ko man a kaamil mu ne ko lu day naan mu ne ko kaamil jam sama yaa yermande te yermande yàlla jaamu dayo ndax wet melo wax ji gëm yàlla jana nga xam ne yàlla amul dayo melo amul dayo moo tax aljana suñ ko gis amul càgg rek mu tàgg ba nga xam ne amul ci càgg mboolem ñu nekk aljana ñëpp amul kenn ku nekk ci càgg ba waaw ñëpp ñu ngi wala ñëpp rek mu ne ko waxal nag yow aljana mu ne xalam daal mu ne mu ne fexe naa ak képp koo xam ne gëm na yàlla bu ñu ko maa defee ñooñu taxaw ñu Adama yàllaa ko bind ak loxoom aljana yàllaa ko bind ak loxoom garabu Tuuba ca aljana yàllaa ko jëmbat ak loxoom lii yàq yàlla teral na leen rek méngale wu leen kenn rek moo tax képp koo xam ko taxee rek yàlla li ci yàlla boole ana ñoom nag melal na leen juróom yaari melo yoo xam ne ku ko mel daal yaay ñi nga xam ne ñooy ñu gëm yàlla rek ñu ñaan ñu ñaan ah jamono waaye soxla nañu yàlla ci xalaat ñu ci ci ñu def ci nelaw bu njëkk mooy ñi nga xam ne dañuy soxla yàlla ci seen julli de ndax ñooy ñooy julli ya dëgg-dëgg ndax julli soo xamee am na soxla yàlla rek julli yëpp fa de julli yéen ñu ne aji julli dafay deeyaale boromam kon nag suñ julli su xamul ne ñun teewlu bi de yàlla dañuy deeyaale ñu ngi teew ci kanam yàlla kon ji ngeen ko fa de toroxlu yàlla nag ci ci baati nag jaam bi lay aajo nag nga xam ne sabaroon foofu toroxlu zaahir la cëriñ dal ak xol bi toroxlu yàlla bokkut waaye xol bi toroxlu yàlla mën naa jeexital ci cëriñ cëriñ bi tam toroxlu yàlla de cëriñ bi tam yaru ci toroxlu yàlla bu yàggee mën naa dugg xol bi toroxlu yàlla de waaye nag sarax mu yàlla bi nam ci julli mooy teewal yàlla ci sa xol rek cër lu nekk cër lu nekk saraxlu saraxlu lan yi mooy muy jàng alxuraan saraxlu nopp bi mooy muy déglu lu ñuy jàng saraxlu xol yi mooy mu teew fa kanam magal yàlla ja saraxlu ñaari tànk yi mooy mu taxaw leen di jub ay ko dëggal saraxlu loxo yi mooy mu fas yaari loxoom teg càmmoñam ci xolam teg lay joram ca kaw càmmoñ ba mel ni jaan ko alal ci kanam xollam sorom bëri mooy bañ a téen bañ a geesu lay jor ak càmmoñ ah dëgg bu weesu fa nga xam ne fa la fa la jëm bi dal ñu ci jóot loolu moo war cër yi xol bi nag ci teewlu li nga xam ne moom lay jàngale boo ba boo ba soog a nekk njeeyaale yàlla ndax su fekkee ni yàlla ngi teew ci sa kanam nga xam ne yàlla ngay waxal boo nee iyyaka na'budu yàlla ngay wax boo nee iyyaka nasta'inu yàlla ngay wax boo nee ihdina siratal mustaqim yàlla ngay wax loolu mooy julli de waaye su fekkee ne yaa ngi julli waaye sa xol ci leneen kon julli ga waaw jëmut ci yàlla de te yàlla naa wax moo looy geesu ku teew ku màgg ni man ana leneen la war a geesu de jaamu yàlla yi ci def yëpp ñoo gën a yomb julli sarax man ngaa génne sarax sarax da doo wax lu yàlla ci wax ñu génne sarax da doo teewlu yàlla seen sera sarax ba tàbbi ci tabuwaayam ndax jëriñ nit ki ma ngërëm nit ki ma jëriñ ko rek loolu moom la sarax doon jëriñ kooku boo teewloo boo teewlu def nga ko koor boo xam ne day teewloo yàlla itam nelaw yi ne ci koor moom yàlla rek la ñu ñaan tax na bi moom soo teewlu booy teewlu yaa ngi woor ak coono yu bëri ci nekk tax na bi moom ku ko def boo teewlu itam du ko lor ndax yàlla rek la ñu ñaan waaye julli moom soo nekk du teewlu yàlla rek julli amul bëri yonent na nag saytaane dafay a ay soxlaam fàtte jaam bi fépp taxaw di julli su xasee kàbbar nag ba dara de lu julli mu ñëw ci dugg ci xolam de naa fàttaliku nangam fàttaliku nangam fàttaliku nangam te mu julli ba de jeex te lu jot a yàlla dafay jaamu julli julli yàlla ak jaamu xelam dara mënu leen a wutale lu may teewlu yàlla ci waxtu julli wala su fekkee yaa ngi julli yëguloo sax ne yaa ngi julli teewlu wala ngay daal xanaa yaa ngi xalaat leneen yow loolu la yaa ngi sa kanam borom yow loolu la sa borom ngay waxal te julli moom du dara lu may ci dara ñaan yàlla ak kabar magal yàlla ak sabal ko soo nekk di teewlu maanaam julli la mboo rek kon julli amul fa tey nga xamoo julli bi ak li li jaamu këram di def rek soxna nag ci xol lay xol la nekk waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam mas naa ñu ci julli jox la yor ak càmmoñam mu ne xolam torox lu yàlla de bu xol ba torox lool kon ci itam torox lu rek tax na be te toroxlu xol bi mooy liñ bëgg waaye mën naa jeexital ci cër yi amma xol bi toroxlu lu yàlla xanaa xol baa ngi sàggal yàlla yàlla di ko topp jenn jamono ba noppi nag borom bi ñu ñu ñu waa ak sama xol ay cër nooy ay baat kooku moom melaw naa fekk la rek dinaa boo xam ne teewlu nga yàlla nag ci sa xol mu ngi say cër te ñu ca sax terewul toroxlu nga moom mat na Omar ibn Khattab moo gën a toroxlu ci jamonoom te bu waxee kaddu ga nga dégg ko fu sore muy dox kenn mënu koo jot ni gaaw kum dóor nga bëgg a dee ngi na dara de waaye nag ci njëlbeen ci sa goro mboolem te génn nga xam ne moom moo war jaamu diggante ak boromam ci njëlbeen sa goro dana ci jëriñ de su fekkee yaa ngi sa goro toroxul say cër bu yàggee mu àgg ci sa mu àgg ci sa xol de ba nga toroxul toroxul ci nga ah jaam boo xam ne dañ dafay sóobu picc dafa ñëw bëgg a dugg ci jëlem ma boo xamee ne picc mi jege na garab garab yi daw ne bànqaas ba jaayoo picc ma dafay daw ne di dugg de waaye su dalee ca bànqaas ba mu ne tekk mu yor yooyu ba ci jëlem ma bëgg dugg ci jëlem ma garab ga jaayoo woon ba daal di dugg ci sax picc ma jëlee bi baat yi noonu la mel di suru bi raxas di tàmbalee ñëw rek te torox lu la dafay wëññee ko waaye soo torox loo ba mu dëkk nag <coughs> bu ko see dëkk nag moom dootul dootul toxu rek waaye torox waaye gëm na yàlla ñooñu taxe nañ de allazina ñaañahum ñoom moo doona way dëgg la ñu naan ndax ñoo ñu dem yàlla mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañuy dëgg lépp mboosoor de mboosoor mooy wax jaamu njariñ ak jëf ak jëf jaamu njariñ de lépp wax joo xam ne seet nga ko yàlla yàlla nekkalu la ca ak bu jeexoon àddina nekkalu la ca soo ko waxee rek boo soolee yeneen su may naka lañ rafet gëm yàlla nga natt ci lépp loo xam ne sa njëriñ la ak nga nekk ci sa njëriñ la ak nga nekk ci wax ak wax yi caaxaan yi lay waxee adduna wax sama adduna wi yëpp ci ndax bu la bokk rek lay wax waxal lu lay jëriñ ci yàlla wala liggéey boo xam ne boobu dafa lay jox dërëm boo dundee. su fekkee ne yàlla yàlla nekku ca dërëm boo duggee nekku ca bul ko wax bul ko def de laxu la de wala si na am ñaaña um ñoom baa ngi doon way joxe lañu di fakkaati ci afaka rek am ñoo xam ne si ñaamee seen xaral génne ci afaka ak yàlla de wala si na am ñaaña um ñoom ak solo lay wax lañu ci borom ñu ci fay seen de ak ñoo xam ne dañuy wàcc seen seen fay wala si xaral ila xaral waa ñu la ci jabar seen daañu wàcc seen fay waaw lu may seen jabar yoo xam ne a aw ma malakat yi jëla moom la waaye ma moom la ñu wala ñuy la yoo na loo xam ne yaa ko moom tamit jënd nañ wala jigéen joo denc ñooñu ñoom sax ngaa bambam ñoom doo ci sa fay defee ci sa fay xam ne ci moom ñu ne dañu ne am naka ñaam nag kay ba maloon ñu ne du ñu ñu yàgg te dikkal leen am na jabar ak loo moom kooku moom xamu ne ca yàlla nga rek sama nit sax ko fàttali mu war a saali sa lu mu doole nag walaay te ñu ne gars yi bu mu ñoom alaar loolu ñoom yooyu jël ci haram jël ci haram de bu weesu yaar yooyu nag jël ci haram jël ci haram de mooy muy laal jigéen bi du sa jabar du sa taara laal góor ci dubbur wala ñi nga xam ne tey dañuy mën leen ci seen loxo de yooyu ñoom la yàlla wax ne ñoom jëgg nañ haram jël ci haram de wala si naa ñaanee mu ñoom alaar xam ne way sàmm nañu yaa maanaam suñu ci kóllëre seen waaye dañoo kóllëre seen de ak ñi nga xam ne kóllëre gu dox seen diggante seen borom dañ koy sàmm mooy julli ak yi ci topp kóllëre gu dox seen diggante jaamu yàlla itam dañ koy sàmm de mooy dénkaane waaw ak lépp luñ la wóolu de ak xàpp wala si naa ñaa yow mi ñoom ñu xaar sa danañ wattu ala salawaati ñu ci julli seen de ak ñi nga xam ne dañuy wattu seen julli ñu baamu seen jëkkër jëkkër daf ne woon ne toroxlu ci seen julli loolu sa biir julli la wattu julli nag te bis bi ñu lële mooy pareel ko balaa waxtu waa jot ba julli ko ca waxtu wa kooku mooy mooy waxtu julli ku soxla nag mooy ba nga diggante julli nga nga soxla yàlla rek walaay sa yàlla gaay amul ñoom alwari sa ñoom di way dal na ala ci ñaan yaay ñoom dara dal na sa sa jaare sa dof le amul ñoom xaali gëna way gëna ci daal ci yaay gëna ñu boole na ñu ñu waxal ko ko saara ba ci ñoom ñoo ñi nga xam ne daal dana jaare sa dof le te dañ koy gëel sa dof waa jaare jaare seetu ci aljana daraja aljana yi gën a kawe ci lañ bokk de mooy gën nga kawe aljana yi daal ci leenu yàlla santaane na ko na ne aqimu salaata julli leen te iqaamatu mooy nga julli ko julli gi jub kenn mu ne itam nañ ko julli ci mbooloo war ka wa ma raakeen ne julli la la julli kër moo tax bu ñu sunnaal julli nga di ko julli ci mbooloo yonent ne laa salaata li jaaril masjid illaa fil masjid illaa li xasrin ku dëkk ak jàkka amuloo julli lu mooy ca jàkka ja gara nga xam nag na ngant ko waral borom ngant nag kooku waxuñ ko mu santaane ne nañ ko julli ci waxtu inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutan ne na julli farataal nañ ko ci julli bi te sàkkal ko waxtu julli ko ca waxtu way li ñu santaane la ñes yi te si naam fi saa seen xaasiyoon ñi nga ne dañuy toroxlu ci julli ku boole melo yooyu ne ñoom la yàlla wax ñoom ñoom am aljanna firdawsi yonent sallallahu alayhi wa sallam ak ña ko topp yàlla nañ ci yàlla boole topp nañ yooyu yëpp yàlla tudd na leen inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnaa min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa taa'ifatun mina alladhiina ma'aka yonent julli na sante moom mbooloo mi nga ne xam ñoom moom ci yooyu la yàlla tudd na te digg nañu ko yàlla santaane wax ne ne yooyu waa nga xam ne dañuy jëloon Firdaws rek am na ak képp ko tax bañ a julli ba gën a yàlla ñooñu ñoom képp nañ li yàlla santaane julli yëpp bañandoo nañ ko benn yoon yàlla na fala sadaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla dëggalut waaw julliwut ñooñu itam yàlla tudd na seen mujj laaj nañ leen ca safara maa salakakum fi saqar ñu ne lan lam nakum min musallina ñu ne dañ daaw julli de moo tax ñu dem safara de moo tax jullee ngoo képp ku julli di jubal julli rek yàlla wax na gana nga jëm képp ku bàyyi julli génne na ci géneen islam nga safara nga jëm ñun de ala di julli de waaye ñàkk julli ñu dig la gana nga gëm ko ndax passé loolu de wala xar xalax naa nga xamee nag ne yàlla sant na julli bi li nga xam ne moo leen di may sax ak àllaaxira mu indi tegtali wéetam bi rek bindal doomu aadama la jëkk wala xar xaram naa bind na mu baana aadama sulaalatin mu tukkee ci aji sell min diin mu tukkee ci ban yàlla bind na aadama seen baay jële ko ci ban boo xam ne ban buñ tabax la dem wow ba mel ne xeeri foti xeeri ndaa ci ban bu sell nga xam ne doo ko yëngalee muy calañ calañ beneen mu ne min faqarin ñoom ñu ngi ko ci fan fan boo xam ne mooy xoti ndaa yi de faxaaru suukaraa ko lay firi fan ci luxa fan ci cosaan ndox daf koy tooyal boo xamee nag ne fan ba tabax nañ ko ko ba mujj bi ci feneen ndox kon am na ci dër moo tax yàlla tudde ko faxaar mooy tax mu tudde ko fi itam ne ban la woon boo xam ne ndox mënoon na ko tooyee léegi nag lépp dugg na ci kaw ban bi ba mën a denc sax ndox ban bu mel noonu jaay bind aadama ma jaay naa ko sunu def ko moom doomi aadama sos bi yàlla sos doomu aadama tudd na ci nelaw yu bari tudd na ko mu bàyyi ko ci ban mooy aadama ci cosaan doomi aadama nag mu bind leen ñu bàyyi ko ci loxo ma leen danaa ba yëre lumb danaa ba yëre soo danaa ba yàlla bind see def ci ay yàq nga amul aw ya aw aw aw ay gannaaw ga mu def ci yàq nga am sëtu yàq gannaaw ga mu war di yàq ya aw yàq gannaaw ga nag mu dawal ca rawa de juróom yaari melo yoo xam ne benn doo jël maram ma bala yàlla jaar ak doomu aadama soo ko bind de mu soog a nekk nit ka ba muy mujj ak moom nag laaj yi dana ko wax ma ne ko mbare saa yi gën a mbañu toona su doomu aadama yi mbëru mbëru luñ daw dawal luñ sooñ sooñ yàlla yàlla mën na ko muñ la xam ne muy mujj ak ñaawam ay rag ñu yóbbu ci bàmmeel kon bindee Adama mu bàyyi ko ci tamit su ma jaar naa wax pour def doomu Adama jënd nit njëkkal Adama nag ñu fasal ñu toqante mën ñu def doomu Adama moom ci doxam mën ñu la jógee baayam ci suuf rek la jógee woon moom nag mu jógee ci mën yi te bi mu jógee ci mën yi itam ndax wante wu moom ci suuf la jógee ndax mën yoo ngi jógee ci xañ bi xañ baa ngi jógee ci kàttan bi kàttan baa ngi jógee ci gàncax bi gàncax gaa ngi jógee ci suuf. te xanaa doomu aadama mooy suuf rek te araare yi di sax waaye mat yi ñu daal di nëbbu man yi mooma dañ ko mën a aree tey góor ga waxal na ko ci romb man jigéen ja yàlla nga ko denc ci barab bu nëbbu seetal si nga xam ne ñu jóge ci xañ bi xañ baa ngi jóge ci kaf ñu def maa ngi jóge ci gàncax gi gàncax gaa ngi jóge ci suuf te xanaa doomu aadama mooy suuf rek te araare yi di sax waaye mat yi ñu daal di nëbbu mani mooma dañ ko mala awee day góor ga waxoon na ko ci ci gën de nga xam ne ci la mbéy mu gën a te xam ne dara mën nga jaar baax bi ci moom ci kanam tànk yi wër ko ak biir bi lépp daal ni daal mën naa daal nit te te doo àgg fa barab ma nekk fa gënoon na gis ne yaayam foofa la ko yàlla denc te dara bañ a gis moom lu koy lor yàlla yàgg naa ci loolu nit ki mu nekk moom man yi ma foofa de barab bu nugg nekk ca biir romb ga waaw nekk ca biir ca biir tamit dugal ca biir tamit dugal nekk ca romb ga waaw romb ga yàlla denc ko waaw ca naq ba ndigg la féete ko gannaaw tànk rek ci ci def féete ko kanam di ko waxtu mu nekk barab bu ñoŋ suma xarala naa topp ñu bind lu ko soxante ba la xasal mu ñu lumb soxante mani su wàccee juróom ak jigéen daa am juróom-ñaari fan nga daal di gis bu xonk nekk ci digg ba nekk ci wetam lay jor ga te nekk ci digg bi bu yàggee mooy roqal bi ci wetam lay jor bi nekk ci digg bi bu yàggee mooy doyati ci wetam lay jor bi mooy nekk xol bi day nekk ci bopp ba mooy doy róor bi kon balaa am ay fan rek lépp far nekk lumbu deret lépp xol seetal ma ni ñu mu safee ba juróom ñu mu wuteeg deret ñu ko yóbbu ba nekk deret fakaar naa tan binda ala qadar lumbu wa mun xasar mu di suuf gannaaw ba lumbu deret laan lumbu deret mu jigi suuf yàqu dëgër seetal lumbu deret ñu mu wuteeg suuf yàqu fakaar naa tan binda ala qadar suuf wa insaanan mu di yàq gannaaw ba yàlla def ko mu di yàq lu nekkoon ndox ba ci démb gannaaw ba muy yëngu dara gannaaw ba mu di suuf léegi muy yàq woo ko ñu ba parce que taw naa dañoo wax ba alal ba ma yàq yàlla man yàq yàq yooya gannaaw ba yàlla wàllu ko yàq wàllu ko yàq wàllu ko der muy jëndi doomu aadama nag sax su ma ansa naa wax ko nu ko soxal am dina xarala leneen gannaaw ba yàlla jublu ca bind ko muy meneen bi ne mu wuteeg mboolem taw bi ñu jaaroon lépp parce que laata sa bëri na yow. allah yàlla sama xarit la ngay dégg ak ngay jënd yore. saa fi ne buur bi a def lii de ndoxam ma nii ga mu di lumbu gannaaw ga mu di suuf gannaaw ga mu di yàq ñu war di ko yàq gannaaw ga ñu war di ko daal ci dawal waaw di ndundët gannaaw bu nekkoon na ne ci man loolu kooku rek ayoo ñu di ko jaamu de kooku de ci am la sëñ bi dafa jaamu. dafa ni yàlla bindee nag doomu aadama bindee yëpp yàlla leen bindee waaye bindee yëpp doomu aadama ci gën a mat jënd te doomu aadama ci gën a rafet jënd yàlla na bind na leen ci bind ba gën a rafet ba mu koy bind pareel na ko lépp cër loo xam ne war na ko soxla tànk yi muy doxee ànd naa moom loxo yi muy jàppee ba yi muy gisee nopp yi muy déggee lan yi waxee xol yi muy jàppee yëpp yàlla bind na ko ba mat te yooyu yëpp ay cër la yoo xam ne nit ci ñetti cër yi cër ak juróom benn fukki cër ak ñett la am lu nekk yàlla daf ko toggaleeg morom ma ba cër yëpp booloo mu bind ko muy gën a jëmm ko ba bind bu dëgëri dem wax na naanu nan yàlla bind na doomu aadama wacca doon naa afraho lu def ne ko doomu aadama ni mu ko bind bu dëgër we ko fam fam sax we bu dëgër bu dëgër googu amul woon da nga gis ci ndox bam yàgg loxoom wettee forot ndax kenn gisagum na ko nit mën naa dox bam yàgg ban tànkam wettee forot nit mën naa dox bam yàgg bëtam wettee forot yooyu yëpp yàlla bind na ko bind bu dëgër ba nga xam ne loolu yëpp du ci am ñu nit ñi def day da ngeen gis loolu parce que bu ñu dox bam yàgg tànkam wettee ko gis nga ba tey wala leneen wettee ko waaye nit ñi dox bam yàgg dara wettee ko ci moom kenn gisagu ko mooy dëgër bind bu dëgër boobu yàlla wax ne bind na ko doomu aadama cër lu ci nekk dafa dëgër cër wala ñu boole ko boole bu dëgër nit ci taxaw nag moom itam bi ci mbir moo xam ne tey mu dëgër la mu mat dañuy wax ne dañuy wax mu dëgër dañuy wax dëgër ba mel ni lañ ko ñëw lañ ko ñëw safara ko gën a dëgër ndax lañ boo ko toggee ci safara rek ba mu xonk cër yi boo dóoree rek fekk mu nooy de safara mën na ko nooyal xanaa kon safara gën a dëgër lañ ko ñëw safara ndox ko góob doole fuuf boo ko ci sottee rek mu ne gën a tey ndox nii ñu koy yenu ñu ko soxor moom ñu fu ko soob ko ëpp doole fuuf nii ngelaw ñu koy màng ko ëpp doole fuuf yooyu yëpp ngelaw ngelaw ëpp yooyu yëpp doole ngelaw nag doomu aadama rek ko ëpp doole da nga gis ngelaw li di daane kaaf da nga ngelaw li di daane di garab da nga gis ngelaw li di daane xaset waaye gone gi gën a tuuti su taxawee ngelaw ubbi ko di gërëm nga taxaw ba mu taxaw de ngelaw mën da daane nit ñi ku taxaw yàlla bind doomu aadama bind bu dëgër boobu loolu bokkut ak bët gis bu mag dam ko jox bokkut ak dégg bu mag dim ko jox bokkut ak xel mu mag mi nga xam ne moom la ko jox rek kooku ne yow ñu jàng ko ak xeeru bi ci parce que nga xam ne bu yemoon boobu rek nga daldi dee bët bi jot mu ànd la rek la moo la tax dund ba léegi su may nakum parce que naka yéen baada saali ci gannaaw loolu la may doon way dee yende waaye nag ila yàlla bindee bind bu mag boobu soo sante xéewal ak bind bind bind baax na soo xoolee dee itam moo lay nekk sa bàmmeel rek yàgg yàgg danga baram bi foofu ñu mujj su ma amaatoo fa akbara rek fa lay moom rey ko ñu dugal ko ci bàmmeelam de yàlla ñett lay ñu bind doomu aadama tawru doomu aadama jaar maniyu lumb suuf yàq yàpp ginnaaw ba ñu dawal ci moom baaxul ñu naan bindee balaa ji balaa ji waxee baal ci suuf ñaari ci saawee ñu taxal ci taxaar yi Omar daf ne fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin Abdullah ibn Abi Sarr moo doon bind wayi ji mu ne fa tabarakallah ahsanul xaaliqiin yonent ne ko bindal loolu noonu la ko wayi ji wàccee Omar moom daf doon tuutale loolu ne la ñu naan wayi ji Abdullah ibn Abi Sarr moom dem mu ne wayi ji ñu jublu mooy ñu soxla ci sama te yàlla mooy taxal bu ko neex mooy taxaale bu ko neex Omar daf daal di gërëm ne daje na ak sama borom ci yeneen kër noonu ak yeneen dañuy def dañuy yéeme laay ci daay la wàcc dëggal ma waxoon naa ko ne jar jar yéen bagar yéen yan rey te buñu dëgg ñoom am jot yeneen kër dëgg ñoom am jot laay ñu ñëw dëggal ma daje na ak sama borom ci maqaamu Ibrahima noonu naa sama borom maqaamu Ibrahima noonu naa yeneen kër maqaamu Ibrahima bii dañu ko war a def mu digg laa yow wàcc nañ defee maqam Ibrahima lu jullee kaay daje na ak moom ci yéen bind doomu aadama ne fa tabarakallah soobu xaalatin laa yow wàcc dañ cee mën rek Omar moom daf ko doon sant yàlla di ko tiite lool Abdoulaye ibn Abi Salih moom moom mu xaaree ba moom mu ko def may na ko mu topp na ko yéen Omar Thiam na ci sëñ bi yàlla suba tool bi dama nekkal leen rek ñu ñaan rajo ba yóbbu leen ci la mel gannaaw ba itam du yem foofu de daa yéen dakkal waxoon nañu ko denc yàlla ngir Musaa ak Faye la Fane Seye tam mbugalam bànneel tudd ko ci laaj bi dara dina tudd ci seen lekk waaye nag nag ñu doon suñu soo demee nag daa ngi natt ci seen bànneel rek mooy ñu buñ ko suuree balaa nga koy dégg tànk ñu ko dundee woon yaari malaaka daañu ko fekk ci bànneelam yoo xam ne seen bët yaa nga mel ni jant buy tànk wala jant buy soog di xonk. gis nañu ne bon danañ di ñëw ba xam ne doomu aadama yëpp dañ ko jox mënuñ ko yëgal ñu jóg loola soog loola fekk yonent tamit teew ñu naan la waxoon ci waa Jule bu fekkee ku gëm yàlla la yàlla saxal aw laayam mu ne yonent bi yàlla la di tey andi nañu ñu ne lislaam gëm nañ ko topp nañ ko ñu ne ngelawal xamoon nañ ne yow nga wax su dee xeebar wala naa fekk nag. mu ne xamuma ci dara yëgoon naa ni wax la rek ma wax ko Fatma ñu ne xamuloo jàngaloo bal nga yàggal kooku mooy mbugalam bàmmeel gannaaw ga nag daal di jëkkal ñëpp ñu dañu ci benn pat ñu doon jaamu ak kañ doon jaamu yëpp jàkkaarloo yéen su ma ne ku ne ci yéen doon taxaw fa kanam yàlla ci daal di dox leen diggante mu waxante moom antal pare di bakk diggante ba ñu di ko ni daal lépp lu ko yàlla masa wërsëgal nam paanu ak bu ko soxalikoo ak lu mu koy def gannaaw bu mu ko jëriñoo lépp lu ko yàlla masa digal ak lu ko yàlla masa tere rek yàlla ni bind doomu aadama bind bu mat boobu di ko dundal daray ko kooku ci fekk ni yéesam la bokk rek mu indi dina na malaga wala xam xalaat naa bind nañu sax xaw ma ca kaw seen dafa xalaat ak juróom-ñaari asamaan indi loolu itam yàlla ngi bind asamaan juróom-ñaar ñu tegu ci seen kaw mooy dinañ ko xalaat ak bind ay yoon ndax mala asamaan yi yoon malaaka yi lañ wa maa kunnaa nekkunu kaafiriina ñu way sagan ani ak wàllu déedéet ja suufam te yàlla sàmm ka muy sàmm asamaan dem bañ a daanu ci seen kaw wax laa ñu ko ba tax mu fàtte ñu ci suuf rek. ñu ngi téye asamaan seetaan wul ci seen kaw ma nga téye asamaan ci boppam itam ba mu bañ a daanu de suuf si juróomi yaar lañ asamaan yi juróomi yaar lañ su ci nekk yaay am ndoxam juróom téeméer yaar la ci asamaan am na kaw suufam amma géej bi nga xam ne moo ne Madina moo yenu suuf si pare ko pare ko suuf pare ko lay joxe te moo yor seen kaw xarfu géej googu moom amul dayo jaww ji nga xam ne moo ci géej googu nga xam ne moom dëgg naa asamaan ak suuf moom la ñuy di jéem a seeti léegi xam-xam yi dafa yàgg na ci ñaam ay waruwaay yu ñu am na géej naa di ñu ne ñu ngi jéem a aw nag ba am ca weeroo loolu nag moo di moo di jàppale. am solo naa ko nga xam ne sama ci jaasama am naa la taw bi xam ne ci mbaa yi seen yàlla bi asamaan bi suuf bi leen yéen dama adama nga nekk ci diggante bi taw bi muy taw benn kàllaale ak mu nekk dana taw taw lu tolloo lu tolloo fa waaye dama aar may rek ah gannaaw seen dëkk doo ko moom ndoxam taw ma di la amee ci suuf bu tawee itam dëkk dëkk am na ci loo xam ne xëy waaw dugub ji suuf dem dëkk ji suuf bu ñu gasee la toll nii ci man di naan wala ñaata naka ñun ndax wax dëgg taw yaa ko nangu ala saa yi ci benn ji ndox moomu de ndox moomu ma leen may taw boobu taw yàlla dina leen ci tool yi ak tool yi xanaa ak tool yi projet yi ñu ñu di jeex dana faral di ci toolam ak xanaa ndax lépp ci koy teew yaaram loolu la woon te yaaram la ñu waxal lakum yàlla leen jaay moom faral di koy teew kese rek ñu ngi koy bëri. kon ñu naan ci ñoom sax dama leen di jaay tàndarma yooyu ak xanaa yooyu am ngeen ci projet yu bëri yoo xam ne yéen a koy lekk yéen dama aadama yi rek. muy waxtu say bu muy waxtu si kaar loolu nag jamono bi am na xarala yi ak xanaa yooyu am ngeen koy poche yu bëri yoo xam ne ñu na koy lekk yéen doomu aadama yi rek muy waxtu say bu muy waxtu si kaar noor ak nawet jamono bi am na meññal boo xam ne sooy dagoo rek ngeen di ko lekk di def loolu xam nga ne kan la demee na sama mata jaamu rek te jaral sama soos nañ dara ndax ñu ko gërëm génn ñu toll ci naa ñu tuddee ci toll ci naa yàlla dina na yow jaral sama say tool yoo xam ne. ma ngay wax te tool yi dina dana la dugg ndax la cosaanoo ba la dana doon rafet. Sambutu dana mu sax di duuru ci ak diw di duuru ci ak diw. saytoon garabal saytoon moom mooy nañu li ñu xalaat li nga ne ak la boo xam ne moom ngeen di tuuree ñam ngeen di lekk rek dina ko tuur ndax ak sax ca rënd ba. waaw fay na ni fay na ni ak ci moom rek te fay def moo ci def loolu la yow ngeen jàng ko wa inna lakum naka ñu naka ñaan leen fi la am ci biir kër yi laa rafetal xalam nga xam ne wut foofu mu rek bindal doomu aadama rek dara naa xam yàlla bind bind bind asamaan ak suuf di wàcce taw bi nga xam ne tey ak bu nekk li doomu aadama yi di bindee loolu rek dara naa xam yàlla dara naa sant yàlla dara naa waaye yàlla yow foofu bind na leen ay judikat ay jërëma ci nag ak jërë ci xalam ndax bu ngeen xalam ci foofu itam ndax tey comme dana màndal leen dinaa fi gis ah, ne ah ci kër gi seen am solo rek ci réew moom rek a mën a leen màndal am solo rek suñu juree moo war a fay nga am solo soowam béy soowam nag soowam jërëm ak soowam xar yëpp man yàlla maa leen fa nandal wala kum ñeel na leen jaay fi guddi ga maanaam damaa njëriñ kese rek ñu ngi lay béy bés bu xamul boobu de njëriñ ak guddi ga du soo mën a ko def suuf maa nga fa mooy béy nga xam ne ci la ñuy defaree mbaj yeeg jalaawee manto yaa ngi ak wabar wa ak kawar ci boppam de moom laa ci ñoom saako na yaa ngi lekk ay jamono nag yan far yan far yan yan far ren de lekk yàpp de yàlla dundoon guddi ga ngeen lekk yàpp ngeen di naan ngeen di jëlee suuf ngeen di raddee ngeen di raddoo waxtu bi ma defoon na waral leen xale yaa ci guddi kër ay jamono ay jamono boo bëggee tukki ngay war ci bàyyi ngay jëlem wala waaye lu ci guddi suuf ma defoon ba waral leen de. yenn jamono yi nag boo xamee ne géej gaar na foofa moom guddi kër yi mënuñ leen faa ne moom ngeen di jàll ci moom yooyu yëpp seen ko mën ngeen a xam ne kenn la tawhid na te mooy yoon ngeen jaamu ko saaru Makka saxal tawhid rek mooy soxlaam xamal jaamu yàlla bañ xam yàlla ñi nga xam ne moom moom ne saxal na loolu nag fokk mu nekk ñett xëy yonent yi jëkk yee ñett mooy yonent yëpp dañ leen a yónni ci seeni nit seeni nit weddi leen bañ leen leen ñii gaal ba ñii ci kay ñii itam ñii itam su ngeen gëmee seen ak yonent baax na su ngeen ko gëmut na ma xalaat yoon ñu def ñu noonu laa leen di xalaat rek wala xalaat sax naa noonu dañu ne noonu noonu laa xaw ñu jëm seen itam ña ba xalaat sa waaye yaa xaw ñu leen sama ba bu laa rek leen yàlla jaamu de maa la kum ngeen ñaan leen nii laa leen buur xayma kurut moom yoon si yàlla noonu la yàlla jëfe leen nii mu ngeen sariyaatu ba mu ñëwee ñu wax ñu dem ñu rek ne leen ñu leen yàlla jaamu amu leen jëm yàlla ngeen war a jaamu kurut moom de yonent bi dikk loolu lay wax seen xol te benn la de moo tax ñu weddi kenn weddi nga jëf maa la ko ngeen ñaanal ñu gars yi bu ayoo ko du ma am ak sax loolu dara ngeen ragal yàlla te dara ngeen ragal yàlla ragal yàlla mooy sax ñu ragal yàlla bàyyi tereem waaw waaw ragal lépp loo xam ne xaraamal na ko ragal bàyyi lépp loo xam ne waral na ko bu def loolu yaay ko ragal yàlla ragal def li nga xam ne xaraamal na ko ragal bàyyi li nga xam ne waral na ko xaaral almarahu wa ittabi'a alladhina ñaane kafara wa dina min qawmin dunikum ma tatiluhum ila bashar doomu aadama lahu lépp ku jiri jam seen ñu na mu nam an yatafaddala mu gën gën lool te am yatafaddala mu defal alaykum ci seen doole ñu ne waaye noonu dara lu ma doomu aadama naka yéen rek dafa bëgg rek nekk di ku ñu topp yéen ngeen di way topp seet leen wala taala ba te soxla na yàlla bu jaamoo xut bi moom laa am sooy kontaan ni malaaka waaye doomu aadama naka ñun ci daawu rëy laa ngoo moo tax rek ku ci bañ a jariñ ci yonent yi loolu la tee ku bañ a jariñ ci wàllu loolu la tee ak doomu ne sujjóotalal mu ne mu ne aadama mi nga xam ne la maa ko gën du ma lënt moomu iblis joxewoon ca dani aadama mooy daw ba fii jëfaf tey bile ñi sama cam la rek du ma ko tos na yàlla wàcce malaaka waaye bu muy doomu aadama ñoom kat defewoon nañ daj yi pour daj yi mën a nekk yàlla doomu aadama fi gën a mat ci yàlla bi ne nag te yow sax nekk yonent ak yàlla maa xam naa mosuma dégg ci aadama ci jeexoo de yàlla bàyyi naan ci mbaa ci la way yonent yàlla moom mooy jaajëfal yonent yi moo tax ñu dem ñu wax ñu moom ñu wax ñu ngi góor ñëpp kon nag mënuñ ko gëm ñu ko def ila rajul dara waaye ñu la dina kala ñu ñu waaye moom dina ko jàpp ñu mooy wax yëpp parce que dafa soom ñu ko leen ñu ma tay ñu la wax ko jaar ñu ko mu ñu lan jaar ala wax noonu ne rabbi ya borom sama bu ko ñu yàlla nga dimbale ko seen kaw dina ko dabo ci yàlla seen man yàlla na mooy dimbale ala ne ne la wax nañ ma rek danaa dina ak waaye naa ko way ñu doon ci mom am na tam dem ñu naa jëflaal fulka gaal gaa yi naa ci wat moom rek yàlla wayu ko ne ko naa danaa indi ndox moo xam ne fay labal mboolem nit ñëpp yàlla na xeexal gaal te gaal boobu laa lay musalee yaa ngi gëm mu ne naka laay xeexal gaal te musuma jàng bu farfal bi mu ne ko man maa lay watu waaye naa ngi nga dundee maa lay digal dem na nga xeexal gaal rek yéen daal noonu jëmbat ay tànk tool yi tànkam nga tànk yàlla mag ba nga xam ne mat naa jot naa xeex mu góor nag di xett gaale ba muy xett lu mu xett rek bu guddee itam ñu ñëw yàq ko tojal tojal tojal ko ba mu seer moo tax na woon moo njëkk a yar xaj mu yar xaj nag ba xam ne moo leen di wax mu kuy xett gaal nga itam te ñu yor yàlla xamal bu xasee rek te la war a dagg mu defal ko ma naa ko defal nii defal nii lu mën a am daal mu daal gaalam nga taxawal de bu ñu ñëwee nag nag dee reetaan ko nekk foofu noonu yaa ngi ku leen xoote ne yonent yàlla la ba ñu ñu tax ne ñu mujjee woon mooy mujjee woon mooy di sarfañ reetaan gaal mu ne su leen maree des na ñëw ma ni maree leen de isa gaa leen dikk na amru naan bi dama la sunoon ñoom ba paarate fuur te nuuru fuur ba fasluk arfeel yaa te gaal ga mu kii fa ngeen gisee si jaara ci seen yaar yàlla ne ko bés boo xamee ne bés dina nar a xalaat sa nit ñi danaa ko sàkkal mandarga kuur bi ngay lakkee mburu bés boo xëyee sàkk ko muy kuur rek ndox ma di ca waamee fay boo xam ne keroog ca kóofa te noor ba ba tey ndox maa ngay suur ah yéen a yàlla noonu ma nga ne xëy na bés ñëw kuur ba fekk muy kuur ndox mu daal di demali gaal ga de daal di yàlla fangal ko ñu leen yëpp su tàllalee loxo ndeyjooram góor dugg ci mu tàllal loxo càmmoñam jigéen dugg ci mu dugal te xam ne ñu leen di def ci àddina yëpp yonent yàlla noonu moo leen moo dugal ayoon seen aw seen jiwu te gaalam nga def wala taa ngeen sa dugalal sa jabar ak say doom ila man sabaka la def gis naa leen ñoo kaw baatam bëggal ba minum ci ñoom de lu ma ñëw xam ne yéefar la ñoon amoon na jabar bi tuddoo waaye la ta moom yéefar la kooku ak doom bi judd na ak Kanaan moom itam dafa rajoon waaw moom bokk na ñu ñëwaat de waaye ñetti doomam yi nga xam ne ñoo ñoo gëmoon topp ko mooy Saam ak Haam ak Yaafet ñooñu ñoo fi def ak seen jabar ñu ne mboolem ñu moom dugal ci gaal ga juróom ñett fukk lañu ñeent fukki góor ñeent fukki jigéen bi gën a bëri ñu ne déedéet mboole seen juróom benn góor lañu ak juróom benn jigéen ñu ne loolu loolu waaye lu mën a am rek loolu mooy jiwu doomu aadama yi moo tax le ba gannaaw yonent yàlla noonu képp kuy doomu aadama rek saxar kan jaar na fi naan jaar na woon moo tax moo tax ñu ngi ko wax aadama tànn mooy aadama ñaareel gi rek gannaaw ba nga xam ne ne balaa tuufaan lay na ba ñu ñaara ko ñu gëmoon naan jaar na woon yàlla defuñu def ci kenn ci ñoom nit ya ñu jóge rek ñetti doom yi yéen jaar nooy ni ñetti doom yi ñoo jóg ñu leen nekk ba léegi saam ak xaam ak yaafit saam moo jub arab yi ak room ak faris am moo jub Soudanais ak Barbara ak Ibte Yaafis ak Yaay Jooja Maa Jooja ak Turk jigéen ñi ñëpp ñu yaakaar ci noonu benn bàyyi leen jur ñu laay bi nga xam ne am na ci lañu doom nag ñu ñuul ñu weex loolu ca xëy na yàlla rek la ñu ci nga xam ne bind na ci garab yi yoo xam ne seen meññet dafa weex ñu toon ñu xonk ñu yor te bàyyi na ñu bind ci ñu yaa ñu ñuul lii xonq daj ñu bind ci ñu yaa ñu ñuul lii xonq doomu aadama yi noonu la bind ci ñoom ñu ñoon lii yaa lii xonq yahud itam ne yàlla wax na ci tawreet ne ñu ñuul ñi seen maam xam ñoom daf la nelaw sàgganu awaam bu di ko reeraan mu rëbb ko moo tax doomam yi ñuul dañuy sant loolu amul su fekkoon ne loolu xam na ne looloo tax ñu ñuul ñu ko wax wax ji ni wane ne tawreet mënu ko wax tawreet ci Muusaa la wàcc Muusaa ci bani Israayil la bokk te ñoom booba dañuy jaam te Firawna moom dafa ñuul kukk kukk ñoom ñu ñuul ñu ñuul ñu ñooy jaamal bani Israayil ci ñu weex wan Musaa ñëw ak tawreet indi diine yàlla ñu ne jënd moo leen yëkkati gannaaw ba ñu ñu ko yaaram farisa leen mas di jaamal ak xabaj te ñoom ñu ñuul lañ ba yonent yàlla moom a ñëw alxuraan ak diine islam diine islam yëkkati leen ñu soog a nekk kat di yëkkati ko de wan nag ñuulaay ak weexaay amut ganna saxan ko lépp yàlla bind lépp bind safaan ba ni mu bindee asamaan bind suuf la defee lu def lu weex te docteur yëpp amul bii docteur ak baa boo indee deret yi ku ñuul indi deret yi ku weex amul benn xam-xam boo xam ne docteur yi mën nañu caa dem ba xam ne deret yi ku ñuul rek ku weex yàqu ku ñuul rek ku weex kenn mënu koo xam ne wuute bi ci kaw rek la ñu yow wax daal ne ñuulaay ak ñu ñuulaay boo jël ba mu noonu foofu ay nar la léeg-léeg ñuulaay ñu bàyyi ko ci kàttan yàlla yàlla ñuulal bu ko neex weexal fu ko neex jaww yi ak ñam yi itam ak dëkkuwaay yi kooku itam luy jeexital la ci nit ki amaa li nga xam ne ñun dëkk daa nañ ko wax mu diw dafa am kat bi yëkkati bu ak kat bu suufe kooku moom du dëgg natt kan la loolu su fekkee ne dafa am leneen loo xam ne ñu daf koy jëlee ci xetam balaa nga ne loolaa mën a fàttali nga xam ne boobu nit ku nekk ab jigéenam ba mbokk ndaw bàyyi sa yéen ñu ñu jur doom waaye yow boo bokkee ci xet bi nga tëdd sa yéen beneen xeet jur doom doom bi naka lay mën a jëy am nga tëdd ci la loolu ay xarafaan la yoo xam ne ñu jëkk ñu daan ko wax ne loolu ñu euh, jigéen ci dara wala ci xeet kooku amul wala tuxaati ñu bu loo xamante ne dinañ ñaanal rek moo toll nañ rek yàlla nga koy bindu xaar nga ko lu yàgg yàgg nag bul ma wax nit ci koo xam ne xeefar nga doom ma nga fa sa laaj dafay jotee lu mu gën a gën a rëy ñoom naka ñoom mu wax wala ñoom laban lañu def am naa xeefaru ñoom amul biir baal ñoom ñett ñoo xala laaj de xataa xeefar bi nga gis yow yonent bi. dañ ko saway dem dem xemoon nga anta yow amoon naa kaa ñu ànd ak yow wala tur bi ca gaal ga bokkul waxal la léegi yàlla na nga xam ne nag dana amul dana amul mais xamu ci ñun ña asaani ña ñu doon wér-gu-wér boo nee ma ca gàncax nag sant yàlla na nga xam ne aar na yéex a réer te mu tënk yow yaa ñu ñu nga xam ne gën nañu ànd ak yow waxul la xarab yow borom sama am ci ñun yàlla nga wàcc ma mun dana wàcc waaye mu baara dana dina wàcc wante yow xam ñu ci ne yaa di gën a wàcc yow. léegi daal di gën a daal di nekk léegi loolu ñu ci doon ñu ngi leen noonu nag gaaroon nga ak xalaat bu jéem a réer daa yaa di dëkk dañuy dëkk la kattanal buur de wala ku naan ak a nekk noonu la mu ci ñëwee di way natt de boo boo déggee xisar bi noonu da ngay xam ne loolu ci bàyyi sànni la te wéetal te mooy jaamu de te da ngay xam ne yàlla yàlla dana natt ab jaamam de te natt na yonent yàlla noonu yónni ko ci dem ñu la di ko di ko lor ci ci neexat yàlla soble na arab de yonent yàlla noonu am na ca gaal ga juróom benn weer ci rajab lay koor la duggoon ca gaal ga gaal ga dawal moom rajab saabaan ramadaan sawaal soo ko defee zone aljadi bi muharram ci des a tamxarit nag la gaal ga teer te jooju ca noosal ca araat te ñun ci àll bi nga xam ne mbaam ba muy dugg ci la Iblis taxandoo gëdd gaale muy dem ca gaal ga mbaam dafa taxaw noomu na ko dugal mu ne nii dëkk dugal ñaari tànk yi waaw noomu na ko dugal Iblis jaxoon ca genn ba mu def nii waaw bëgg dugg Iblis jaxoon ca genn ba. te yéen a ngi noonu yàqal ci ko ne ko duggal yow duñ la bëgg ñu dugg ñu dañu dugg rek loolu ne Iblis yaa ngi duggal yow duñ la bëgg te man rek lañ dugg yaa ma duggal am saxee ca gaal ga nag juróom bi ne danaa teeral gaal kay man maa ko yàlla jëbal uut di gën a rëy jëbal uut أبي قبيب سبيل جميلا جوردنا جاء نصر جوردنا جاء موطن موم طرحنا جالا نما لا خمنا لو نان جالا وما موم طرح لو موم لا يالا يالا ما تاك طرحنا يالا يالا يبدنا يبدنا سبب يالا سبحانه daal de xeer nag dëgg dëgg gannaaw boo xamee ne loolu yàkkamti na yónni baaxaay ñu ne ko demal seetal ma ndax ndox maa ngi nii itam de baaxaay génn rek gis ñebe mu sax te ñebe moom du sax côté Fatou Seye yéen a ko yéen ñëwoon. ba mu yaakaar ci ba yéene katax ba mu yéene katax nag katax moo dem day gis soo xam ne ndox mi wàcc na ba xobu garab yaa ngi fay mu dagg xobu garab indiwal ko. yéen yàlla loolu xam ne ndox maa ngi saa ba garab garab yaa ngi tàmbalee fay gannaaw ba mu yónnee at mu dem gis soo xam ne ndox mi waaw suuf na ba nga xam ne tey suuf si fay na mu taxal. baaraamu taxal moom baaraamu yi waa ci suuf ñëwal benn jara noonu noonu xam ne am na boo xam ne ndox mu sar na ba suuf si tey moo tax bu rëbb baaxaay ne ko yàlla boo am ko dara looloo dee moo tax baaxaay boo am ko dara mukk te tax mu taxal ko taxam boobu ci baax bi ñaar ba yàlla ne ko yàlla nga am bonde gis nga te tax mën naa ñëw fii di yor de bëgg a dugg ci ndaje te du te du am dara lu muy ragal ndax ko lu tëjee ko noonu ñaanaloon de ci géej moo ci gën a ruut waaye kenn du dégg daga nga ruut nañ tool ba yeneen ci ceeb lañ koy wax sant moom mu la jox. souvent ça naa topp na foofu ñun daal ñu ngi ko gannaaw seen xarnu aw aw nit aaxar nañ yeneen de gannaaw ba yàlla foofu ñu ci yeneen ci yàlla xóot mooy xaar ñu waaw xam naa dañu yónni ñu ngi ci ñoom rafetlu ko ñu ngi ñu ngi ci ñoom de mooy yeneen ci yàlla woote gannaaw bi yeneen bu ñu xalaat sa wuñ la sa digg jaaxal moo tax bu yeneen ci yàlla Muhammad ci nag moom su ñaareel am itam natt ñaareel soo ñaareel tamit caal gannaaw ba nag yàlla yónni yonent yàlla xool ca xaar na am na tamit leen di ubbi laa weesu leen yàlla jaamu maanaam suñu benn yàlla ñu ngi laaj boo xaaral suñu moom après am sax kon su ne ñaareel ak yàlla de wax xaaral doo am na la wooyee tamit ñu aw ñu jëlee dem ñaar allé seen ñaareel ko fa la weesu ñu woo ko sa boor dañu naan lool dañu la digg xaaral laa xaaral digg daje xaaral waaw tax naa am sama xéwal leen si ayaat bi ñu dundal adduna bi de ñu ne maa asa ñun foofu ñu ne ilaa basarun la doomu aadama la ñu sukk bi kam seen yaa ko gërëm lekk ci maa kaa doon dafay lekk ba sukk ci moom wala doomu doomu naan maa dafa bon dafay naan ko wala na xaatum wallaahi leen topp leen basarun doomu aadama ñu la sukk bi kam seen ñu nekk na ko yéen seen loxo yi waxaat na way katt leen de ñu topp seen mu gañ leen de ñu nekk suñ topp yéen ngeen nekk di way topp ala hadikum dana mu doy leen annakum naka yéen idaa mittum ngeen dee ngeen wa kuntum da ngeen nekk turaaban ni suuf waaye saa man tëdd yaa innakum naka yéen mu xajoona ñu jëli leen waxum mu naa gannaaw dee dee ci dana def topp gannaaw buñ dee ba nekk yaa xasu ndox annakum ñu maa dekkal kenn mënu dóoru ayaata sori na ayaata sori na ma li ma sama doon la jëloon doy leen ba de dekk ñu ngi am de ñu ngi dee moom dekk ji wóor di wax ilaa ayaat noonu rek ñu suñu dunya jaaduna rek dekk du dara nu wa di ñu jaaduna na mu tuddee mu dee wala ayaata dundaa ay doom suñu rek fekk mooy boo dee rek doon taxaw sa taxawaay ñu ne yaa ngi yaa ngi dund waaye ku dee ba natt ñu ci dekkal ko kooku moom la nekk waaye maanaam seen mën gi ma wax ñu ngi ñu ko dee moom yonent bi de ñu ci def def yi laa la jëm ndax waaye la bu ci saraafa du na mu ala la yàlla kasi bañ naa de maanaam seen moom moom ñu ngi ñu ngi ko delloo ci moom de dafa soxla yàlla rek waaye yàlla waxul loolu xaaral mooy rabbi yow borom sama unsurni yàlla nga dimbale ma ci ma kasa boni ci rek seen gi man de xaaral wax yàlla ne ko xama xali nii ci jamono ji néew day suur na dana mu dinaa dina di wéyee ci rek yàlla ne ko ñoom tuuti rek daañu ko ci ñoom ñëpp ci rek ñu doon weddee waaxaa sabuñ ko jàppaleen pexe xaasi jibi dëgg laa ci dëgg jibi xaasi leen rek ñoom ñëpp ñu dee yàlla na am tan mu jëlee ko saa ñu tam bopp waaw yàlla jibi xaasi leen ñu ne ñu bopp bu xat rek leen mu dinaa bopp bu tam kon yërmande xam nga wàllu benn xaalis bi ñu ngi koy soññ souvent danaa toog na ko fi ñu daal di njëkk naa seen kuréeloon aw nit àqal nañu leen maa ko fekkum jiitu jiitu ñu ngi mën a ajalaa di teew de ba ma ay saafara mu ngi ciy bëre souvent danaa topp ñu leen ni rusulanaa ak yeneen suñu toppalante ñu ngi koy toppaloo de ci la ñu ngi leen di ne waaw bu ñu yaa di leen suba ñu yore te jaww ma topp nga mu ngi leen beneen waaw rusulanaa gaa dëkk ko yeneen bu ñëw waare rek aw Fass Balaa kon soxal Baabal ñëwee seen Baabal ñam de yàlla it ñu wedd rek mu xalaat leen waaw wa jàll am te mu jëlee aar yi dañuy waxtaan de ba bootam fan yërmande nga xam ni war na ci ñu gaa yam ñu jëm ci ñu de ñoom ñëpp ñu ci wedd seen yoon rek yàlla aar na leen loolu nag ñu ko jaaxal ku nekk dañuy yéen seen yeneen ci itam xale leen de su ma xalaat ko ñu mu sax mu xaar waa xaaral ma sama xaaral ma xaaral gaa naa si kàddu si ñun juróomi yonent de kon su tànnee ak Abdoulaye ñun bii mu dee ak Jide ila Fir'awn mu dem ca Fir'awn ma la yéen mbooloo ma fastakbaru te ñu leen woon gëm waxtaanoo te nekk xaw ma ñu naa ñu ñu lay not de te not nañ Bani Israël waxtaanoo te ñu wax ñoom surtout ne am na ñu ñu dëgg dëgg ñu ñu defee ñu ñaari doomu aadama ñu di naa ñu di tamtulu ba xaw ma maa sawul seen maa bi gën a way jaamu la ñu naa ñaanu mu naka ñu dañu tax mu xamu ci yonent te xam ne bii dem bi ñu jàng rek lay parce que bon maa ay yéen dem moom bu xaaral Fakkan wa te nekk ñu ne mu nekk ñu ñu ñaar ñu def wala xalaat dana jamono Musa Musa ci taw tawret daal mu ba ñoom def ñu jub yàlla wàcce na tawret ci Musa ndax mu jubal ban Israël. Wa jaana tan def ibna Maryama doon Maryama gannaaw ga wa umaroon ndeyam ayatan muy kaaseer de yàlla def na Insa ak ndeyam ñu di gën a kaaseer waxut aaya tey ñu ndax ñoom ñaar ñëpp gën a kaaseer lañ mooy juddu bi ñu Insa juddu ci ñu bàyyi. Wa aaway naaw ma kan taq leen ilaa rëbët ñu jël ci ci ñu taq leen ci ci mooy bayt maqadis comme yaroo wala biir wala presque ñun de instant yii ñu doon seen affaire de dëkk ca gannaaw ba nag waaw man la yàlla ja béy ci ma xam ne ca India saa si xalaat yi dëgg borom taxawaay ba maa ngi waa atam ban de yàlla tàpp na ko ci dëkk boo xam ne aw tund la boo xam ne taxawaay la daa am ndox mi daw ah, ci dëgg baytoon wala nekk ca jëndal jàkka ñu ca béykat masjid laqba jàkka ñu ca béykat maqdis seytaane dañu war a Isaa ci kawam la yar de yàq dëgg yàlla ji Isaa la tey mooy seytaane ji tóor Isaa Isaa la doon waxee yàlla ak bële dina am ñu ci màkk moo tax nekk na laay ci tawreet yoo xam ne jaa Allah yàlla dikk na dina tóor bàyyi ko ci tóor dina dina seytaane dina taw jaa faaraam ne yàlla ñëw na dina ci tóor dina jaaxle seytaane danaa doon jublu ci xaaraan mooy Makka fekk na laahu foofu ci taw rek xalifa la ci jublu Muusaa ca Tóor Muusaa ca Zaytuun Muhammad ca xaaraan mooy laay ja wa tuuri wa tiini wa zaytuuni wa tuuri siiniina wa haazal baladi al-amiin yaa ayyuha rusulu yàlla ngi wax ne yéen yonent yi kuluu lekk leen mina tayyibaati al-halaal waxuma loo jox leen saa mooy nañ lekk xalaal te nañ def farata ak naafila li nga tamaan ak li ma am la li ma taw rek da ngeen jëf ko de sama yàlla xam naa li ngeen def yëpp dinaa leen ko fay yàlla saxal na kat yonent li mu wax yonent yi loolu la wax kat yonent ñu ne leen ku la ñu tey baati am wala saaliyaat ñun ñun itam ñooy yaay Aliou Sow amoon na loolu tey baati maa fa xanaa wër si wër laay lekk leen lu tey te jaamu yàlla lekk leen lu tey te sant yàlla rek wa anna aadini naka gën a diine ci diine lislaam ni ummatukum mooy diine seen maka ñu diine seen waaye dafay ñu diine yéen lislaam diine mooy seen diine ñëpp nekk leen waana man nag rabbukum ay borom seen fa takkoon ragal leen ma de fa takkatoo sañ dogante xarum di seen bàyyi xarum diggante seen su borom ndig ndig kuréel kuréel ñoom nag ñu ko faaroo def ay kuréel kuréel ñu wute yowoot nekk kuréel yu bari nasaara nekk kuréel yu bari yonent na ne istarakat yahudu ala wa ihda sab'ina firqatan fi al-nar yow tafanti ko nañ juróom ñaar fukki kuréel ak benn yépp safara lañ jëm wa xaraqat nafaara ala tilka sab'ina firqatan fi al-nar nafaara tafanti ko nañ ci juróom ñaar fukki kuréel ak ñaar yépp safara wa satafariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqatan fi al-nar illa wahida maana lay waa xaali sama xeeti daañu fasanti ko juróom ñaar fukki kuréel ak ñaxte yoo xam ne juróom ñaar fukki ak ñaar yépp safara lañ jëm dana ci yemal janna janna bi jama jana nag mooy janna bi jàpp ci dina teeru sallallahu alayhi wasallam rek lu dul ñu def ko rek bari wala way dëgg lañu mën a la na nekk ñoom ci bu nekk nag dañuy dëgg la nekk fa ñoom dafa na laaj mu nekk ci daal de ba karam bay ngeen ñu xam rek ñu ci gënal seen ataay ñu la ci jaxal di seen de ay ak mo la dañuy jottu ana maanu ana maanu doom naka la dañu jox leen ko ñu ci moom ñu maal ci la la maal la ba bañ nag doomu góor ñu faale woon danañ gaaw a doomu ñeneen jël xaaral ci yéen ndax dañoo defee ñaar nag doomu góor yi ma leen jox rek aw ñu la ci ñoom bal day laaj xaroon xamuñu jaay yàlla de xamuñu loolu ab jaay ci ñoom de xaaral ak doomu góor su fekkee ni da nga koo dimbali ko ci sopp yàlla loolu de xëyoon na yàlla la bu mat a sant yàlla waaye su fekkee ni da nga koy reyloo di ko beere di ko moye yàlla waaw kon ab jaay la rek rek ñu ne def naka ñaañu moom ñoom mu ci xone way ragal la ñu ne xase ci rab ñu ngi ragal borom te bindee nga xam ne ko leen kat ñu ko jàpp ngir ragal kenn wala dinaa ñaanal ñoom ñoom ñoom dañuy gëm daal rabbi bi daal Qur'an borom seen xam nga xam ne lépp lu Alxuraan solo dëgg nañ ko ñaar wala dinaa ñaanal ñoom daal ci ko bokkaal ci rabbi ci borom seen xam nga dafa am dañuy jaamu Yàlla do fatal bokkaal ñett wala dinaa ñaanal ñoo toona dinañu dikkee ma aataw dañu dikkee bokk na moom sa xol seen wajilatun aji dàq la am na am naka ñoom rajo wala dañuy daal di ngëm ci borom seen xam nga xam ne lépp luñ mën a def ci topp Yàlla ma nga ànd ak dàqare ndax xamul yàlla dana ko nangam de ay sa laaj na yonent bi ne ko kuy dikkee lam dikkee sa fekk xolam lu jàpp eh, kooku yàlla kat ndax mooy kuy mooy yàlla sa fekk xolam lu jàpp yonent bi ne déedéet mooy kuy topp yàlla sa fekk xolam lu jàpp yaa ngay joxe sa lax te yaa nga tiit xamul yàlla dana ko nangam de yaa ngay julli xamul yaa nga tiit xamul yàlla julli yàlla dana ko nangam de loolu la yàlla namm de waaye nammut kuy mooy yàlla sa fekk xolam la jàpp laay tamit rek gaay Ibrahima dañu daaw ba xalaat jiw de moom ñoom Fallou Konawe yi de sant nañu laa bi jiw de ñooñu ñu bind ñooñu nga xam ne ñooñu jiitu ci ñu ne parce que kon yàlla ne wala mu kan bu toog ci nag na kon bu kan daaw ba la ko kattan waaye yàlla te bu dañ daan nag lu may dem kattan te soo mënee taxaw julli taxaw julli soo mën da taxaw julli nga jëkk julli soo mënee xoor nga xoor soo mën da xoor nga leb wala day naa nekk rek noonu ci kaabu téere yan ko wax dina wax dina ko ci dëgg te maa ngi téere boo xam ne ku nekk waaw la nga def yàlla waaw la nga def yàlla dana ko wax ci kanam yàlla dëgg rek la yor ci kii boobu nag mooy dawal naa ko wala woowu ñoom laay def na def wàññi leen ñu wàññi kenn ay ñoom ñu yokkal kenn ay ñaar ñoom de parce que loolu moom xol seen ñoom jëfari xam rek aji nekk rek ñu yëpp dinaa xaaj bi daal Alxuraan wala ñu ne amaal na ay jëf ñu doon saalika ñu dumu doole de comme ñoom xam ne dama jëf dañu laa ci moom ñu ne la jaar Alxuraan daan jëf ba ñu yeneen ñaar jëf yoo xam ne dañ koy def ak taay sax axas naa ban jàpp mu traité ñu wéy teewu seen dinaa xaaj jëf say jaasi ji rek te yàlla alal waaw seen sangee nag say jaasi ji ca la xare badal te am si la ca tuum ñoom léegi jaroon danañu jàngoo de ñu jàngoo nag ñu ñëw fa nag bu ne laata jaroo bu leen jàngoo al yawma tey dina kum nekk laa kum doon defu dimbale leen ñaan ci ñun de ak kaan nekk na aaya ci alquran sama su laa def jàng faale kum biir ba kutum da nga nekk ci sama di jàng gannaaw xalaa xam tum ci seseen seseen seen mu tax leen ñu waaw daana jàng bi alquran di leen mut mut bañ ko topp def daanaka ñu ngi ñëwee toog naan jiw ca xaram ja dégg nañ ca xaram Makka ñu ngi jaamu yàlla xanaa dafa xanaa nag doom naan waaye du doon xoj yoo xam xam yoo xam ne amuñu njëriñ de pour juróomi moom da ngeen doon xoj mooy wax wax nga amuñu njëriñ de affaire yi dafa doon tax a sant ñu ñëw. al Alxuraan mboq naa ñu njëriñ yonent bi dañoo fekk dëgg Alxuraan bi am jaa mu am di gën a leen maanaam yaa ci leen di ko lu mu affaire waaye bàyyi leen am dañoo am xam-xam ñoom bu bàyyi ko ci yàlla boo xam ne ci seen doon seen bàyyi la waaye ñu di way jëkk maanaam déedéet am nam yaa defoo am xamuñu rasoolewu yonent seen waxoo ñoom muñ ko na way fakk la ñu la way ci moom am dañoo am xamuñu rasoolewu yonent seen na way fakk la ñu la way ci moom am dañoo xamu ci yonent yàlla Muhammad anaam ñoo xam ne xam na ko way bi am dañ yàqoo nag nañu wax ne jiraa ji nekk la moom am dañ yonent bi ne ko jàpp parce na mu del làq ci dëgg waaw daa way ci dëgg làq ci dëgg rek déedéet moom kay waaye ñu bëri ci ñoom bëgguñ dëgg wala tabax nga toppoon alxuraan xawaaram ay bànneex seen ba alxuraan toppoon seen bànneex nga ñu bëgg xam yàlla am bokkaale wala mu am doom ndax bu dee ci soxla yàlla sama rajo ak man juróom yàlla wala suñu juróom yàlla te yàlla nag woon bokkaale kon ah kon xam nañ ah nag bu ci na bu yàgg rek bu yaar yàlla bu ci naan ci mbindeef yi wala mbindeef yi yàqu rek naka mu dayoon jëm kon ci naan ñu nekk ci ñoom de ndax ban yàlla yàlla yi xaw ñu wute dañu wute xeex waaw ba suñu xeexee dem xeexal te xam naa ne bu dee àddina rek moom la rafetla àddina ak kàttan yàlla yàlla de man tey affaire naa am dikk la leen dikk ñu daal Alxuraan leen foofu ñu am wala dana way def lañu ak dikk réew wala Alxuraan leen de am tey sa doom da nga laaj leen arjana ab yoon moom da ngaa wax ne bu kenn dugg ci islam mooy dafa la fay xaalis bu bëri ba xaalis yoo xam ne bu fekkee loolu la yor ak borom sa xaalis moo gën wërsëg bi la yàlla di jox moo gën fuuf waaw li lay laaj ñu ne oo moom xaalis laa fekk ne mooy di gën waaye wërsëg dañu de jaamu yàlla yow jaam bi eh, xam ne yàlla moo am sa wërsëg sa wërsëgu yàlla moo gën lépp loo mën a sukkandikoo na nga nekk la nekk loxo yàlla nga dem ko sukkandikoo te la nekk ñu sa loxo ba noppi. ak Ibrahima nii toogoon naa jabar jabar bi rek jabar bi ñaaw ko ñu toog ba ñàkk amuñ dara jabar bi na ko daal dama liggéey dama liggéey ndax ñaaw nañ dundee mu dem ba ci digg àll ba mu fanaan mu ànd faa ji bi boromam ba guddi jot mu ñëw. mu ne ko liggéey mu ne ko waaw liggéey ko anam ñu nga fay mu ko buur laa doon liggéeyal rus naa ba laaj fay may laaj rek ko mu laa mu fay mu dellu di jaamu boromam da ngoon jot mu ñëw mu ko ana fay da mu ne ko yàlla ñoo doon liggéeyal laa rus naa ba laaj fay ma fay bàyyi ba mu mu laajal ba mu joxal ma ba mu fay mu ko dellu na mu dellu naka lay génn rek benn góor dugg ci kër ga sànni benn xeetu dugub daal law sa fab daal di fekk dem jënd ci marché daal di togg Habib Ibrahima ñu ngi demee fii ci kër ga rek fekk ñam ñu xëy ko mu waaru fi ñam ñu war a jëlee mu ñëw na jabar ji ko jëlee li ngay togg mu ne fi mu doon liggéeyal ñëw na fi la gannaaw ba fay na la waaw jox na ma jël wurus laa laa togg lii Habib jooy na waaw waaw ne moom borom mooy la doon jaamu de ne ko yàlla la doon liggéeyal yàlla ko indi wërsëg woowu tax ma de wërsëg nekk ci loxol yàlla waaw moo gën suuf dafa yaakaar ci loxo keneen de way naka naka yow dafa doon da nga woo leen ila siraat yi jëm ci yoonu sax mu weer ji ko mooy jëm islam way naka naka ñaan waaye ñu ko ñu wax da da na ci bona way jàng la ñaan siraat wala yoonu jidde wala ray na lo tax na wala ñu bëri ko ko waxal wàcc na ma ala ñu gënal ci dafa ñaan yàlla wa mata ne yàlla dafa ci ñoom juróom yaar yaa ci d'accord naka haati sama mbokk de ñu fa wa mata d'accord waaw ba nga xam ne lekk nañu xaj ba nga xam ne lekk nañu rafet ba nga xam ne xam nañ daan cee wër jaay ko jëndee ko lekk arrêté ba nga topp ca ñu rey seen sang yëpp sang yi ñu rey ca Badara ñu jigéen ba dara ñu ñu rey leen Abu Sufyaan nag waaye ca Makka ne ma ngay seet ñu doon wax ak moom ñëw ci yonent bi ne ko yow ñu ne yonent bi yërmaane ko te xeet bi nga bokk daal yërmaane ji juum fële rey nga bàyyi ji jaasi ji rey doolu ji ko ci buur ne wala wala naam donte yaramoon nañ leen parce que xam naa que ñu ma ñu la nekk ci ñoom ñu ngi ci ak tamit yàlla jokkal nañu buur yaa ma woon ñoom danañu dang dang yàlla ne su leen yaramoon ba di njëkk ji dañu fi ñu rafet ci seen kaw rek yàlla wala xanaa xam naa moom jàpp na leen ci asaabi ak tuuti ba ba ma sakkaanoo ba toroxlu wuñu rek ba leen yàlla tuuti rek ne maanaam toroxlu yàlla rek di ab yi ñu ay borom kër au moins ba ba toroxlu ñu jëm ci yàlla rek ak saa yu saa Fassana Fassana ba la ubbi Aliou si ñoom daal la ubbi saa saa yu bëgg borom bu wér-gu-wér yi daal di faral te yàlla ubbi bunte bu wér ci ñoom mooy ca xale Badara di saa am ci la fekk ñoom foofu sa nawee naa la ñu ci moom wala biir suñu def wala moom àll bi moom bu nga xam ne am saa bi mu la ko ñu leen sama ak dégg lool yàlla leen di def seen napp yi ngeen di déggee wala saa yaa ak gis ak gis lool wala bi dafa àqali de ak ñu leen fekk bu dee ak ñu néew waaw def ko nag boobu moom la ci moom bu nga xam ne saa yaa ko mu dina mu demee ila da ci ko def way ngeen dem ko farana dem sangalene o moom alla ci ma bëgg am yi ngeen mo dundal way ni sama yaay wala ñaan na ko laafu leen ñu te guddi wana rek ko de abla pa do tan ñaan talu ban day xaal wax nañu ne sama xaal kan la waxoon na ko lawal na way jëkki xaal waxoon nañu ñoom way jëkki ne ay damit na andam jaanu bokku na da nekk trois ban ko way da na ci ya ina na jaru la ma ma do ñu jëkkal de ñoom la xal way na ñu de de de ñu na ñu wa xaal na ci baay ñu aba ji la ci waxoon nañu ko rek ci ñu baay ba ñu wax de waaye ñu deewal ba tay kenn de ɗum kam jogde ina haɓaade jiyaa ko an dallate la basira wa ɗum ndara nari maam jogde yaade kul waxal liman ñeel kan lawlu suuf waman fiyaa ak ñi la nekk ci suuf de wax leen ma kanam moom suufam njëkk suuf in kuntum dana yan taala moo di xam te yàqul na xam ne wax na ñu laay ñeel na yàlla ñu laay yéen ñu ne yàlla ko moom kul waxal afala tadakkaruun dana ngeen waadu ngeen xamee ne yàlla bind suuf ak lépp lu nekk ci kaw suuf moom na ngeen def nag ba jaamu leen ko xanaa di jaamu keneen moom kul waxal man rabbu samaawaati ci borom asamaan juróom-yaar asamaan yu kawe di juróom-yaar wa rabbul arshi borom aras allah bi ci aji mag te wax ñoo xam nañu wax billahi ñaan yàlla kul waxal afala ko kul waxal man deet nii ana kan nekk ci kattanam mala ko ci kulli seen moo melam lépp lépp boo wota moom jin gi na mu musal ko sa wala yàlla de ñu daal ci moom ci kullu nak nak mo kala mo xam te wax ñoo xam nañu wax billahi ñaan yàlla waxal xanaa xarala mu naka def leen ñu fas yéene dëgg nag ànd ak taxawal lay bal tey atay naa moom ci keneen leen di laaj ci dëgg waaye ñoom nag ñoom nag kaa ci bële waaye naa lañu ci xaw ma ñu xaw a bokkaale ñaar yàlla de ma taxaw laa jàpp yàlla ñu war a yëngal am ma kan nekkul maa ànd ak moom ñu yaay yàlla te seen bopp rek nekkoon gënam yàlla te saa ba kon tey weesoo kullu ilahi jëpp yàlla li ma xalaat ak lan bind de te kon yaar yàlla am na sax yàlla ji nekk lan bind de moom de te man maa bind wala xalaat kon tey nag wax naan la kon tey nag baax na mu ñëwee seen arab baax nañu si te kon yàlla yàlla yi xaw ma ñu xeex waaye te bu ñu xeexee am te kenn ku nekk morom ma de te bon doo suñu ay yàlla ay mbir lañ de subhanallah si ñoom seen ak yàlla amaa yàlla si mën a joxe danañ ñëwal fa de alimul xaybi yàlla mooy aji moom ak fardu yàlla mooy aji am ak fardu ba saa si ak teew fa taala bëlëmu amaa yi ko danañ bokkale ko moom de wallahi rabbi borom sama dinaa tuddee nii yàlla wan nga ma maa yoon doona te def na doy leen ko fi ñu bëri waaye te yàlla yàlla bu def xamu jëriñ ne saa yu ne ngeen ñëwee tooñ de ba ma alquran la ñoom وإنا نحن على أن نريدك تقولون الله ما نعيبهم فسنو بهل ينبطي مغلا قادرا ويعقلون بره من يلا من نعور مغلا مرمي تكو من نعطوا ولا ليه يفاك يعني التي يجيكو جرى قمنا يوم عقلوا مغلا يجدل يجدل حتى يأتي يعدل وإلا الله يحمل البر وحمل البر يوجد الجدل جلد نحن من أعلم ما يقل ما يجب أن يجرى من نعطره وقل الله رب يبرا سماعه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه jax-jaxal seytaane de waaw xam naa ma dugg de coow ndax dina borom ma ndax borom ñu caaw si man de après ça jaa dem di kan ayoon kan ci wàllu nopp de di nekk di seen ci kàttan su na fa dee dikk wala wax de far ne ndax dina borom sama de di joxoon delloo ma daa ne ndax de man amal ma jëf kaayaan def ñu de do sa so xam na dara na ko jaloon bi dama la ko da xam kenn ne ñu doon nga am na te wax yàlla delloo ma ci àdduna léegi nag gëm naa wa na topp de sama na ko ci la xam ko xam ko ñu de kalla du def dellu de dinaa naka moom baatab delloo boobu kalimatun baat la mu foofu boobu moom xaay waa wax na ko waaye amul benn njëriñ la ndax yàlla du ko nangu rek au niveau raay yi aji naka la ca kanam saan parce que xuma ji digale gaa yàlla noo xam ne dañuy def def na fekk leen de am na nit di wax seen diggante rek dellu jaar na boobu nag ñoo dellu jaar na de ci seen ban dañu toog rek ba seen kër yàlla ñëw ñu dekkal leen nag fay saanu ko ndam wala wala sori bu këba bu walee bu këba nag wala ñu dëkk baat ñoom ñëpp dee ñu wal wala nam ñaareel ba ñëpp dekk wala an kaaba jër arab tan tayi hom diggante ne ñoom ñu def ko wala da sa ala wala nga def nii de te bés bu wala bu këba keroog ak kan du xam de kenn du laaj kan de ku nekk sa ci ci ngay wax yéen ko waa dana ni ci de gëpp jooy lay am sa jooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jàng yàlla leen góor ñi ngeen fàttali seen jabar yonent ne ko am na ci barab kenn du fàttali kenn amul ci yaakaar ñu taxawalee jaam bi ak ay jëfam yu baax fekk bas basal bi ak ay jëfëw yu bari fekk amaguñu ji la ñu suñu baaxam ay baax baaxam la tee mu dem aljanna su ay ñaaw teefam la tee mu dem safara yonent ne foofu kenn ba fàttali bi kenn ba nga xam ne sa jëf yi baax la nga ne mu mën nga ci yàlla yow bee ko tere jëf yi naaw jëm ci ci nit ñi ku nekk sa tere jëf ñëw di la song si xamuloo ci sa loxo la yor dafay nangoo ba dem aljanna xamuloo ci sa loxo càmmoñ dafay nangoo ba dem safara yonent ne foofu kenn du ko fas yéene kenn de suñ fekkee siraat jaanama muy weñ goo xam ne moo gën a sew turkoor moo gën a yëngatu jaan moo gën a ñëw jaasi te ci kaw safara lañ ko teg te ku ne dana ci jaar safara dem ak dem mu ne foofa it kenn du fas yéene kenn de na tax rek it mas naa jëlee jaaj pour loolu doomu baaraam laa ko doon nit dóor ñu ngi war jëlee moom ñu ngi teg naa xamal ci kawam ci daay li nga xam ne te tey mu bëgg bëgg rek doo ko jëlee léegi ko jooy yaa Aaron yaa Aaron Aaron Aaron ko xool ci turam waxut amee doomu ngi mu ne xale bi taxawal leen xale bi ñëpp taxaw mu ne wala ñu yoo ñu woo ko ba mu taxaw ci kanam mu ne ko yow Aaron yow laa yoo mu ne ko yow xamuloo mu ne ko maa la xam ci mu ne ko may kan mu ne ko yaay ci nga xam ne ñu tooñee yàlla fa jant bay sooyee te yàlla fa jant bay sant itam yow la ko yàlla laaj ci sangal mu ne ko ndax da ngaa defee ndax suñu jaamu yàlla yi ñuy def suñu jëriñ dara mu ne ko innamaa yataqabbalu llaahu minal muttaqiin yàlla na ne ñu ko ragal rek lay nangu seen jaamu mu ne ko suñu jëriñ yàlla yi ci yoon suñu yaa defee laa suñu jëriñ mu ne ko suñu yaa defee laa suñu jëriñ wala am saabu bay moom yow ma ñu wala ay tasaaru te itam yàlla xas kanam mu fa kenn ku nekk sa jëf rek mu ne ko waaw loo loo loo yaakaar ci man mu ne ko laaj yu ci rek ne la baal la fi nangu ñoom si dara dafay jaay yéen. Labraar ñu ne jëm aljanna si jaar safara lañu jëm mën na gën a xaajal ñaari njaboot ñu daal di mer ne ko tey ma rey la ñu ne ko déedéet ci nit bu la bëgg a rey mu rey ne xam nga yéen ñaar suñu gën a def moom mi bëgg a rey ko wax ko xam jot a dugg ak yéen ñi ramu ko avant xam teew xam nga yéen ñaar suñu gën a def su fekkee sama dee teew na kenn mënu maa ramu su fekkee sama digg teew na kenn mënu maa rey mu ne ko na nga ñëw may la dara ci alal daal ci béykat maal mu ne ko yàlla la bind moo la jox sa wërsëg du la jox man mu fàtte ma de nañu sama wàll foofu mu ñëw mu ne ko dama dégg naa am nga bor yu bëri ma fayal la mu ne ko bor bu fay bor de yaa ma ci bor tuur di lay topp jaa te di leen di jaamu yow mën na ko ma doon de daal jëm yoo am te yaa ma ci xam nga daal di gërëm ci bu gërëm laa am saa ba te ay ab tam daal ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm mu ne ko saa yi. laaj la ci ñëw amul sax rek ku gis sama waa ji ma roye man la xaar ndax ci ñëw rek ñoom xam nga ñoom keroog suñu peese si jiw mu dënd kooka rek moo tax rek amul xaar waaye ku roye sama waa ji ma roye man la xaar ndax ci ñëw rek ñoom ñoo ne xaar ak ñoom ñoo may bokk xaalis dana koy jëlee ngir jaanama ci jaanama telefon dana lakk jaanama telefon dana lakk mu jox waaye xar kanam seen naaru safara de safara daf leen lakk seen xar kanam de ba mu tuub tuub boobu ñoom kaa'iluuna way siñ nañu yaa ci jaanama de jaanama daf leen di lakk ci ñoom suuf mi dafay lakk waaw di wàcc ba tëdd ci jumbax bi ci ñoom kaw ma dafay lakk waaw kuddeeku ba tegu ci digg bopp ba waaw ba ne fang dara fang su ko wër naa alam takku ndax nekkuloon ayaati ay alquran rahmatullah de jàng ko aleykum ci leen mbokk naa dañoo jàngutoon ci yéen alquran di leen ragal loo gis ci de te na ngeen sagale ba ñuy dal leen ba kuntum sa ngeen nekk ci kër si moom di leen di xaaral di wax ne rabbana yow borom sunu xale ban nag maa dana ci moom ci xoos naa jaxaari suuf jaxaaree ñu na doon rek bokk naa ne kon nañu xamoon ci nit ba ñu ne jiwee réer rabbana yow borom sunu axrijna yàlla nga génne ñu naa ñu ci safara tey noor naa dem jël nanu tey naa ne tamit baal ma way tooñ lañu de yàlla génne ci safara ñu dem ci àddina ñu xuute tey sa ndigal nag nga xam ne ñoo tooñ de loolu ñooy safara daañu ko wax bii def àddina ñaari yoon àddina nag ñu ne juróom ñaari junni ci àddina nga te bii def àddina juróom ñaari yoon lii fii dafa dina ñaari yoon taa dina di juróom-ñaari junne ci at loolu daañu ko wax fukki junne ñeneen ci at kenn du leen toll am na ñu ne àdduna am na fukki junne ñaar ci at ñoom ñu ngi kon daañu ko wax ñaar fukki junne ak ñeent ci yoon ci at te kenn du leen toll am na ñu ne àdduna am na ñetti téeméeri junne juróom-benn fukki junne ak juróom li ma bët yi bu fekkee loolu la daañu ko wax waaw li ma loolu ñaari yoon def ci yàlla yàlla ngeen di ko xamle gannaaw julli ba dina ñaari yoon na ñu soog leen a toll soo nuur leen fi aju jaanama wala ci kalimu ne dafa leen waxee dama rek yàlla soog leen a tontu nag ci lan ñu malaaka nuur leen ci safara bu leen wax dara bu leen ma ñaanal foofu la seen yaakaar doy nag leer na kam dañuy def nit kaana nekkoon na pare fu ko demee bàyyi ci jàmm ko yàqoon na di wax rabbana yow borom sunu amoon naa dëgg na nu sax yàlla nga baal damaa ñaan waram naa ko yàlla day yërëm wante yow xarala waaye ñu ne yaa ngi jëloon yéen rek sa taxaw si moom da ngeen jàppale ko yéen ñi ñuy reetaan ataan salkum bañ fàttaloo leen ci kii ay waat sama ba pour que mu te nekkoon ngeen ko ak ko rajo reetaan ngeen ci ñoom ñu nekk man defee tuum fay na ma leen Aliou ma tey teewal bu dëkk bi dinaa ko doon ci taxaw si ñun dañ mu ñoon ñu jiyee ngeen ñu bëggee ji anam naka ñoom mu ñëw alfaay sama ñëw jooyee dafa def wala wax yàlla ci lam ñu malaaka tam naka day la gis ci ngeen sax te dara ci suuf ma ngay wax ak yëfale nag ne la ñaataat ngeen dundal jaar na seeni bàmmeel ana def ñu ci ñëw ayaat alors ñu wax ne la gis naa sax man jox man bés xaw ma yéen a ngi gën a bëgg ñu ne àdduna benn bés rek lañ saam wala genn wala bés ba sali laajal ah dina way takk ñu lii dëgg daal laaj ko malaaka yi ba doon takk ñu xamatuñ ko dara xaala wax yàlla ne in labistum yéen ngeen di sax illaa xalilan naka aji néew dawaan na kum donte naka yéen kuntum nekkoon ngeen taala mu di xam ni ngeen xala sax ci safara de ngeen xaar di ngeen xamoon dund bi ngeen xala dund ci safara ni mu yàggee kon da ngeen xam ne la ngeen sax ci àdduna du guddee rek faatikum ndax da ngeen a gàddu am na maa xaraa naa ko naka bind nañ leen xarafan ngeen fandu ndax ngeen a defoon ne dama leen a bind man yàlla te jubluwuma ca dara bindoon naa leen ngir digal leen tere leen de waaye nag maa naka yéen laa ko joxoon defu dara leen ngeen am ngeen jëm ci ñun ngeen a defoon a gàcce amul daanaka laa doon mën a yàlla wari fandu de almaliku kay buur alaaka kay aji laa ilaaha illallah bu boole jaamu ci dëgg laa woon dara moom rabbul arsh mooy borom ala sa kursi ak karim gën a ji dara de ba mu nekk ku jaamu noonu maa ngi lay yàlla ilaa am yàlla xala jeneen laa bu raxam jëru lay loolu ngeen ko bii yàlla jëru de te ina maa hisaab woo naka hisaabam nga rabbi aji naka la ko boromam de ina wara ko bii lay jit laa yisibu te xabiwaat kaafir na la yeer ñe de kul waxal rabbi yow borom sama iskul yàlla nga baal ñaal ma waram te yàlla nga yërëm bii nii waan te yow xar raay na ne yaa ji de yërëm de